أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن من بعد أن أظفركم عن من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير هم الذين كفروا يصدوكم وصدوكم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء ألهمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء بكل شيء عليم لقد صدق الله رسوله بكل شيء عليما wa kaana allahu bi kulli shay'in alima laqad laqad sadaqa allahu rasulahu ar-ru'ya bilhaqq latadxulanna almasjida alharama inshaa allahu amin inshaa allahu aaminiina muhalliqiina ru'uusakum wa muqassiriina laa taxaafuun fa'alima maa lam ta'lamuu faja'ala min duuni dhaalika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 kaana yahujju kathiran wala yadxulu maana wala yadxulul bayt sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma daan na aj lu bëree bëri te daan doon dugg ci kaaba gi ñu gisoon tamit ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafa wax ne i'tamara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa taafa bil bayti wa salla xalfa al-maqaami rak'atayn wa maahu man yasturuhu min an-nas ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa umra daa tawaaf kaaba gi daa di julli ci ginnaaw maqaama Ibrahima ñaari rakkaat fekk amoon koo xamante ne moom moo ko doon nekkoon saatiram ba tax nit ñi mu duñu mën bu duñu mën ci kanamam mu am benn waay bu ñu ko daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-kaaba ndax ndawam yàlla li sallallahu alayhi wasallam dugg na ci kaaba bi mu ne ko laa nañ tamit baabu man kabbara fii nawaaxil kaaba buntu ki nga xamante ne dafay wàll yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaaba gi gisoon nañ ci hadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ci kaaba gi bisu fatxu mu ne fa daxalal bayta fa kabbara fii nawaaxihi wa lam yusalli fiihi mu daal di dugg ci néeg bi maanaam mooy kaaba gi daal di kabbar ci wàll yi kaaba yi te julliwul ci biir gisoon nañ tamit baabun kayfa kaana bad'u raml kayfa kaana ramal gisoon nañ maanaam ramal li nga xamante ne loolu lay tekki ak yoonal bi nga xamante ne moom lañ ko yoonal te moom mooy dox yi nga xamante ne dox bu xaw a gaaw lay doon te it maanaam jéegu yi day day day gaaw te jegewaan te loolu tamit ñu gis ci euh, maanaam loolu euh, mu nekk loo xamante ne sunna la boo xamante na borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne sunna la ci wàllug euh, ci ñetti jéegu ñetti yu njëkk yi ci bu fekkente ne dañuy tawaaf kaaba gi rawatina bu fekkente ne dañuy umra ñëw ñetti jéeg ñetti njëkk yi nga ñëw def tawaaf nga ñëw tawaaf kaaba maanaam ci tawaaf juróom-ñaari Euh, wër wër yi ngay def ci kaaba gi ñett yu njëkk yi nga daal di ci nga daal koy gaawal naka noonu tamit fekk nga dimbi sa mbagg mi ci euh, maanaam mbagg mu njëkk bi lool nag mooy ci tawaaful qudum su fekkente ne da ngay doog a yegsi naka noonu kon ñu gisoon tamit ne maanaam li nga xam ne moom loo matoon maanaam gisoon nañ tamit fuqaha o xanaa bi lay rahmatullah alayhim maanaam jagleel gi ñu ko jagleel ci ki nga xamante ne moom moo jugee maanaam moom moo euh, jugee Makka maanaam ki nga xamante ne euh, dafa dafa dëkk Makka te te maanaam kooku euh, du ko def moom dañ ne kooku moom jarul mu koy def ñi koy def mooy ñu jugewul Makka waaye ñi nga xamante ne nag dañoo juge Makka loolu tamit mbir buñ mat a leeral la maanaam ñu juge ñu jugewul Makka waaye nekkoon Makka te ci Makka lañ armaale maanaam foofu lañ armaale ngir na dañ faan dañoo juge woon feneen ñëw fa armaale te à de Makka ñooñu tamit ñooñu duñ ko def ijmaan maanaam duñ def ramal googu maanaam loolu ijmaa la naka loolu tamit sunna gi pour góor ñi la du pour jigéen ñi loolu tamit mu nekkat beneen leeral boo xam ne mat naa bàyyi xel ñu gisoon ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma muy wax naan qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu fa qaala al mushrikuuna innahu yaqdamu alaykum wa qad wahanahum hatta humma Yathrib fa amarahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yarmalu al-ashwaata as-salaasa wa an yamshuu maa bayna ar-ruknayni wa lam yamna'hu an ya'murahum an yarmalu al-ashwaata kullahaa illaa al-ibqaa'a alayhim mu ne ñi nga xamante ne ñoom mooy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moo sahaaba bi radiyallahu anhum bi ñëwee Makka yéefir yi maanaam bokkaalekat yi yéefir yi dañ doon wax naan ah ñoom day suñ toll euh, doyet maanaam néew nañu doole lool ngir euh, tàngoor maanaam feebar yi dalaate boo nekkee Yasrib maanaam bu Yasrib lañ doon wax maanaam te Madina lañu ci jublu woon maanaam te xamal nañ ni maanaam Madina léegi la tudd waaye ñoom terewul rek maanaam dañuy nekk ci sabotage boobu ak di tooñ ak di jéem a mbalak daa iman maanaam loolu tamit dafa bokk ci guerre communication maanaam mooy ngay jëfandikoo baat boo xamante ne yow doonte keneen ki ci des buggut maanaam moom buggutul ngay ñu koy woowee noona wala ña fa ne mais yow ngay utiliser moo boobu maanaam su ko defee loolu xeex la maanaam ci communication loolu tamit guerre la ci dégg moo tax ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daal leen di diggal ne leen nag léegi kon nañuy def ramal maanaam ñuy gaawal seen jéego yi ci ñetti wër yu njëkk yi te it buñ nekk ci diggante ñaari keno yi maanaam moom mooy euh, xajarul aswad maanaam ruknul yamani xajarul aswad ñu daal di dox ñu bañ a gaawtu te loolu nag dara terewu leen terewu mu digal leen ne nañu daw juróom-ñaar yëpp nañ ko gaawtu noonu lu dul maanaam ngir ñeewante ci ñeewante gi mu leen ñeewante léegi nag ñu door a gis baabu istilaamil xajaril aswad xiina yaqdumu makkata awwala maa yatuufu wa yarmulu salaasa baabu buntu istilaamil xajaril aswad maanaam istilaam maanaam moom mooy teg bi nit ki di teg loxoom ah, ci ah, maanaam xajarul aswad maanaam wala boog maanaam eh, ci ruknul yamani maanaam teg googu mel ni ku koy nuyu maanaam moom moo tax ñu jugee ci salaama bi tekk salaam bi tekk taxiya maanaam eh, kon loolu borom xam-xam yi rahmatullah li ci ëpp nee nañ foofu la jóge am na tamit ñoo xamante ne dañoo wax ne fi nga xamante ne moom la jóge maanaam moom mooy allah ma maanaam bi nga xam ne moom mooy tekki koŋ bu bu koŋ maanaam ci kaw loolu maanaam bu boobaa bu teg giñ ciy teg loxo yi day daal di sorel nit ki day daal di aar nit ki ci mbugal maanaam mbugalum yawmal qiyaamati li ñi nga xam ne am na tamit ñu wax leneen waaye yii moom mooy yi gën a bari ci ñu wax ne baat bi foofu la jóge waaye nan lañ koy defe moom mooy rek da ngay jël say loxo rek maanaam tenq yi daal di koy teg ci kaw maanaam ponk yi maanaam ci ponk yi noonu nga koy teg rek loolu rek la maanaam amul lool nag nga xamante ne moom ngay def euh, ci euh, bu fekkente ne nit ki dafay ñëw ci xajarul aswad saa yu yegg see naka noonu ci ruknul yamaani def ko ci def loolu tamit mu nekk sunna boo xamante ne ah, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koo dañ koo yoonal mu nekk sunna ci euh, wër wër gu ne ci saa yoo yegg see maanaam sooy def tawaaf ci juróom ñaari euh, wër wër yëpp benn bu ci nekk maanaam da nga koy def loolu sunna la ba mu des ne fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu ne benn bi mu njëkk bi moom mooy sunna yeneen yi ci des maanaam mustahab la maanaam dañ koo sopp maanaam te boo xoolee ci seen istilah maanaam daanaka day daal dellu si waat rek ci buñ bëggee généraliser daal ne na la maanaam wax ne daal mooy ne lu nu sopp la mooy du loo xamante ne euh, lu war la lu farata la loolu tamit euh, da ngay daal di euh, loolu mu nekk kon loo xam ne moom mooy li aju ci wàllu maanaam teg googu ñuy teg loxo yi ci ruknul yamaan ak li nga xamante ne moom mooy ruknul mooy bu nekk ci bu xajarul aswad bi kon euh, mu ne loolu wa maanaam fii nag li nga xam ne moom la ci wax fii mooy bu alxajarul aswad xëy du ma bu yegsee bu bu duggee rek makkata makka awwala ma njaal beenug la nga xam ne yatuuf moom lay tawaaf maanaam kon buy doog a ñëw balaa muy tawaaf loolu moom moo tax foofu ngay njëkkee maanaam tey boo ñëwee doo ñëw rek maanaam wàllu boo duggee rek nga daal ne taa maa ngi tàmbali sama tawaaf mbir mi demee noonu de maanaam boo yegsee da ngay daal di ñëw d'abord ci xajarul aswad nga daal di ciy teg ci ay loxo maanaam boo ko ci tegee nga fóon ko loolu dinañ ci ñëw insha allah léegi nag loolu soo paree ci ngay doog a def tawaaf bi nga xamante ne moom ngay tawaaf waaye tamit loolu du mu la neex nga koy defee maanaam soo ko ci defee faaw da ngay jàkkaarloog moom maanaam da ngay jàkkaarloog xajaru aswad bi te li nga xamante ne tamit moom mooy liy yoon euh, moom mooy nga daal di féete maanaam euh, nga euh, maanaam booy tàmbali maanaam nga daal di féete tuuti ci ruknul yamaani maanaam ngir ne kaaba gi bu buntu bi nekkee nii. maanaam bunt bi ngeen di gis su nekkee ni xajarul aswad fii la nekkee maanaam ci eh, càmmoñ bi ñun bu ñu jàkkaarloo woon ak bunt bi xajarul aswad dañ koy gis ci suñu càmmoñ suñu gisee xajarul aswad ci suñu càmmoñ maanaam eh, eh, ruknul yamaani mi ngi ci càmmoñu xajarul aswad moom it maanaam moom it ci beneen angle bi nële la nekkee léegi nag yow booy ñëwee da ngay daal di teg sa loxo ci xajarul aswad maanaam ñaari ci anam goo xamante ne sa ndeyjoo sa càmmoñu yow maanaam sa sa càmmoñ day féete ndeyjoor xajarul aswad euh, maanaam ci euh, anam léegi maanaam mooy da ngay xaw a féete tuuti ci geneen wàll gi fële soo féetee noonu euh, nga daal di koy fóon soo noppee nga daal di tàmbale nag di def tawaaf daal di tàmbalee ci sa càmmoñ maanaam moom mooy kon yow ci xajarul aswad ngay tàmbalee waaye ci côté ruknul yamaani lay noonu tuuti bu ko defee sa yaram bi yëpp jàll ko li nga xam ne nag moom mooy àtte sa yaram bi yëpp jàll Euh, maanaam jàll xajarul aswad ci booy tàmbali loolu sunna la maanaam loolu euh, loolu loolu sunna la ci xanafiye yi ak maalikee yi nekk waajib ci ñi nga xam ne ñoom ñooy shafi'iye ak ak xanaabila yi rahmatullah alayhim maanaam kon ngir génn ci wuute gi li nga xam ne moom mooy li gën a yanu maanaam nga buñ ne waajib ci ak maanaam moom dañ koy wutaleeg farata ba tey ngir ne farata moom mu kenn la boo xamante ne bu yàqoo ci aj maanaam mooy aj ba moom du baax maanaam tey képp koo xamante ne da ñëw nga ne da ngay agsi masalan armalo ak ga du baax moo nga ñëw ne euh, euh, doo euh, tawaafoo kaaba gi amul benn tawaaf boo def bu tawaaful ifaada defoo ko muy tawaafu ziyaara du baax nga nga taxawuloo arafat du baax maanaam yooy dafa am yoo xamante ne maanaam boo ko deful ci aj gi aj du baax léegi su fekkente ne nag ñëw jël maam di fóon xajarul aswad Euh, bu fekkente ne dañ ne waajib luñ ne luñ ne waajib la ci aj mooy mbir moo xamante ne soo ko bàyyee dangay ngay daal di tuur deret maanaam wala boog mu nekk ne soo mënula tuur deret ah euh, ñu daal lay teg comme masalan hadiyu bi nga xamante ne booy def euh, tabatto wala xiraan faw da ngay def da ngay joxe hadiyu nga xam ne mënoo tuur deret faw da ngay daal di woor fukki fan te comme yooyu nag maanaam mooy juróom-ñaari fan ci euh, ah, déedéet ñetti ñetti ñetti fan ci jamonoy aj ba pare juróom-ñaari fan saa yoo ñibbee kon loolu yëpp day euh, wane ne maanaam bu fekkente ne ñoom dañoo wuute foofu noonu maanaam li gën te ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne sunna la maanaam lu ñu war a def la maanaam bu boobaa kon def ko rek moom mooy li nga xamante ne moom mooy ràññeeku wallahu alam mu daal di teg ci ne awwa euh, euh, euh, mm, maanaam kon loolu tamit dañ liñ ci xamee mooy booy doog ñëw ci kaaba gi booy doog ñëw maanaam xajaru aswad ngay daal di njëkkee nga daal di tawaaf boo paree ci ngay dooga dem ci ginnaaw fële maqaama Ibrahima bi julli fa ñaari rakka dem nga naane ji ci ndox mu zam bi maanaam booy dem nga daw daw diggante safa ak marwa maanaam ordre bi noonu lay demee wallahu a'lam mu ne wa yar mulu bu ko defee mu def maanaam mu daw gaawal jéegoom yi salaasan ci ñetti euh, ji maanaam ñetti euh, wër-wër yu njëkk yi maanaam kon loolu moom mooy buntu bi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaabi la haddathanaa Asbagh ibn Faraj maanaam gisoon nañ ko mooy faqiih maaliki bu mag boobu misri bi rahimahullah mu ne qaala axbarani ibnu Wahb te moom mooy Abdullah ibnu Wahb al-Fahmi al-Misri rahimahullahu ta'ala an Yunus te moom mooy ibnu Yazid al-Ayli an ibnu Shihab mooy Muhammad ibn Muslim euh, az-Zuhri an Salim mooy ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab bokk ci fuqaha sabay ci benn ci waxe kat mooy juróom ñaare bu ci fuqaha sabay an abi mu jëlee ci baayam radiyallahu ta'ala anhum mu sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom mu ne ra'aytu gis naa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xiina jamono ji nga xam ne yàq da mu ci lay dikkee yegg see ci Makka ta Makka isas talamar rukna maanaam suy def istilaam maanaam moom mooy teg loxoom yi mel ni kuy nuyu euh, ruknul aswad maanaam mooy ponk bi nga xamante ne ci la xajarul aswad nekk awwaluma njaal beenug la nga xam ne yatuuf moom lay tawaaf yaxubbu day daal di euh, jéggi maanaam day dëgg tànkam maanaam loolu mooy yaxubbu day dëgg tànkam moo ak yarmulu ñoo yam maanaam nga gis ne imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa def yarmulu ci euh, maanaam tarjuma bi mooy ci ni mu tiitree Euh, euh, bunt bi waaye muy wax fii maanaam indi xadis boo xamante ne beneen baat la jëfandikoo ngir wane synonyme yi nga xamante ne moom moo ci nekk mu ne yàqu bu maanaam muy jéggi euh, muy muy gaawal tànki salaasatan atwaafin ñetti tawaaf maanaam mina sabay ci juróom-ñaari maanaam kon ñetti tawaaf maanaam fii sawtu bi moom la tuddee tawaaf maanaam waaye ñaare borom moo xam ne rahmatullahi suñuy faral di wax. dañuy wax ne tawaaf moom mooy loolu yëpp bu ñu naan day kaaba gi maanaam mooy juróom-ñaari yoon yooyu nga xam ne moom lañ koy def loolu moo tudd tawaaf te it maanaam da ngay bàyyi euh, euh, ci sa wàllu càmmoñ nga koy defee maanaam doo euh, ci sa càmmoñ ngay bàyyi kaaba gi bu ko defee yow nga daal di commencer wër noonu maanaam doo ñëw tawaaf tamit du mu la neex nga koy defee maanaam doo ñëw rek maanaam nee rek maanaam naa wër l'essentiel mooy naa wër kaaba gi beneen bi ci des tamit moom mooy doo dugg ci xejar bi maanaam moom mooy diggante boobu noonu comme ci kaaba gi la bokk doo ci dugg yow beneen ci faw nga nekk ci ginnaaw xëjër bi bu fekkee ne da def da ngay tawaaf euh, kon loolu euh, moom mooy te xadis bi maanaam bu ñu xoolee zahiru xadis bi rek da ngay gis ne moom ak li ñu bind nosee bunt bi ñoo ñoo yem wallahu alam xadis bi maal Bukhari euh, rahimahullahu taala indi na ko ci ay bunt yu bare bare Euh, bokk na ci fi nga xamante ne moom la ko indi maanaam def koo def ay xaaj-xaaj maanaam indi na ko xadis numéro cent soixante-six euh, euh, naka noonu dina ko indi xadis nu bii di ñëw insha allahu taala mooy mille six cent quatre naka noonu mille six cent six mille six cent neuf mille six cent onze mille six cent seize mille six cent dix-sept mille six cent quarante-quatre mille sept cent soixante-sept ak cinq mille huit cent cinquante et imam Muslim na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-sept Euh, indi na ko tamit mille deux cent soixante et un ñetti yoon mille deux cent soixante deux ñaari yoon mille deux cent soixante sept euh, ñetti yoon mille deux cent soixante huit ñaari yoon imam Abu Dawud na ko hadith numéro mille sept cent soixante douze mille huit cent soixante quatre huit cent soixante seize mille huit cent quatre vingt onze ak mille huit cent quatre vingt treize imam huit cent soixante et un imam An-Nasa'i euh, lu bari la ko indi rahimahullahu ta'ala naka noonu imam Ibn Majah six ak deux mille cent cinquante imaamu Maalik indi na ko ci Muwatta 935 euh, naka noonu na ko hadith numéro 1059 euh, imam Ahmad ibn Hanbal tam lu bare bare la ko di kon ni gis ni hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ko rahimallahu jamii'a mu ne baabu maanaam buntu bii day leeral ne maanaam dañuy maanaam mooy daw gi dañuy sax na ne euh, dañ koy def ci ak ak ci noonu moom mooy li nga xamante ne Euh, moom mooy waxu euh, jumhurul ulama wala sax ñu ne jamaahirul ulama wa alayhim ngir fuqaha u mazahibul arba'a yi ci lañ bokk amma toxal nañ wax joo xamante ne ju ber la bu ku mel ni sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne maanaam daw googu noonu moom maanaam euh, gaawal googu Euh, bu la neexee nga koy def rek su la neexee nga bàyyi ko waaye li nga xamante ne moom mooy saxal loolu mooy comme li nga xamante ne ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maam li saxal ne dañ koy def ala kulli xaalin mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jugee aji maanaam bi mu ñëwee euh, def euh, maanaam fatxu kii fatxu Makka bi mu defee maanaam umratul qada déjà maanaam defoon na ko maanaam giir li taxoon ñu wax fatxu Makka bi mu ñëwaatee def na ko naka noonu ci ginnaaw gi xajjatul euh, wadaa tamit def na ko kon loolu yëpp bu ñu ko boolee ànd ak ne la taxoon ñu def ko moom mooy lan mooy ne ngir war yéeféri ne néewuñu doole waaye nag comme que yenente bi sallallahu alayhi wasallam continuer la ko def loolu mooy wane ne am na yeneen i atte yoo xamante ne ñi ngi ginnaaw comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci xadiis yi di ñëw moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala nose ko ni ni maanaam ramal googu maanaam mooy gaawal jéego yooyu dañ koy def ci ak ak ci umra maanaam te rek du rek maanaam ne bu la neexee def bu la neexee bàyyi naam dëgg la ni ku ko bàyyi maanaam duñ ne ko aj baaxul wala sa tawaaf bi moom dañ koy xoolaat wala yu mel noonu lool kenn du ko ko wax ndax ñëpp d'accord d'accord nañ ñu sunna la ah, ci ay teqantal yoo xam te ne am na ci biir borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wallahu a'lam mu ne qaala euh, bil isnad muttasil fa wal kitab la haddathana Muhammad maanaam euh, ibnu Salaam la ak biikandi ngir ne Euh, mu bokk ci afraadu Buxaari yi maanaam moom nag bu ñu xoolee xadis bi euh, moom imam euh, al-Buxaari rahimahullahu taala daf ko kii koo solo maanaam riwaaya Abu Zar ci la waxee ne huwa mu Salaam maanaam mooy al-Bikandi amma ki nga xamante ne moom mooy sëriñ bi teg moom mooy Suraj ibn Nu'man rahimahullahu taala maanaam moom mi nga xam ne moom la solowee ci moom am na ñoo xamante ne comme masalan boo xoolee imam maanaam ci imaamu Muslim rahimahullah solo na ci moom maanaam mu ne haddathana Muhammad ibnu Rafi' la woon boobu rahimahullahu taala loolu moom moo tax sax euh, ci yenn euh, maanaam euh, téere yi al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala di nootal ne maanaam mën na nekk Muhammad ibnu Rafi' hatta ci Fathul Bari yi junj na ko ci wax na ko ci amma ki nga xamante ne moom mooy al imam Badruddin al Ayni rahimahullahu taala moom ci mu nootal ne moom la moom mooy Muhammad ibnu Yahya al-Zuhali rahimahullah waaye bu dul woon riwaaya bi imam Abu Zar Ah, al-Harawi rahimahullahu ta'ala maanaam bokk ci ruwaat al-Bukhari moom bi mu ne xad maanaam bi mu solo ya hadith loolu haddathana Muhammad daal ne huwa ibnu Salaam maanaam bu boobaa loolu moom mooy daanaka day ràññee ko ci ñoo xam ne moom la maanaam mooy al-Bikandi di sëriñu moom al Buxaari yi maanaam ndax moom ñoom ñoo bokk ko dëkk maanaam Buxaara Buxaara Buxaari yi la rahma bokk ci fukkeelu génération bi gën a na cent soixante deux waaye gën a àdduna deux cent vingt cinq mu année ginnaaw gàddaay bokk ci ñi nga xam ne ci afraadu Buxaari yi la maanaam imaam Buxaari rek moo solo hadiisam ci waa ashaabu kutubu sitta am na sax ñoo xam ne dañu ne maanaam euh, Muhammad bi ci boppam maanaam al-Buxaari la ci boppam maanaam haddasanaa Muhammad maanaam moom mooy ibn Ismaïl al-Bukhari maanaam moom ci jëmmi boppam la waaye li wér moom mooy comme niñ ko gisee mooy ibn Salam al-Bikandi mu ne qaala haddathana Surayd ibn Nu'man maanaam moom ci sëriñu imam al-Bukhari yi la bokk maanaam soo al-Bukhari daa solo xadiisam directement tamit moo tax ñenn ñi jàpp ne kon Muhammad boobu al-Bukhari la loolu moom moo tax moom mi ngi génnaat na deux cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent a sallallahu alayhi wa sallam daa ko tam rahimahullahu taala euh, di al euh, Baghdadi maanaam rahimahullahu taala waa Baghdad la euh, kon moom it dafa bokk ci afraadul Bukhari yi maanaam Bukhari rek moom moo solo ay xadiisam ci waa saabu kutubu sitta mu ne qaala haddathana Fulayh moom mooy ibnu Sulaymaan moom mooy Abu Yahya al-Khuzaa'i rahimahullahu taala moom waa Madinatu Munawwara la maanaam gisoon nañ ko maanaam ci mbokk imaamu ñoom imaam Maalik gi la woon seen jamono lañ bokkoon moom mi ngi génn àdduna cent soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiis mu nekk ci kutubu sitta an mooy mawla ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu an ibn Umar muy ko Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab wa sallam maanaam mooy gaawtu naa dox naa def na ñetti ah, ci ñetti ji ñetti wërngël maanaam ñetti wër-wër wa macha mu daal di dox maanaam kon fële dafa gaawtu fii mu daal di dox maanaam euh, dox maanaam dox gu yamamaay arbaatan ñeent fil hajj ci at wala umra ak umra maanaam kon def na ko ci at def na ko ci umra te loolu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma fekke na ko maanaam fekke na hajjatul wadaa fekke na hajjatul qada euh, euh, umratul qada fekke na Euh, fathu Makka bi mu tekkiwul mu tekkiwul rek moom mooy fi mu àndul ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy umratul euh, Ji'rana moom boobu tekkiwu ko moo tax sax mu daal di euh, jàpp ne Yonent bi deful loolu sallallahu alayhi wasallam maanaam waaye daf fekk ne maanaam da fekkiwul rek maanaam moo tax ki nga xamante ne moom mooy mu ne taabaaxoo maanaam topp na maanaam kii nga xam ne moom mooy an-Nu'man maanaam al muy ibnu Sa'd mu ne qaala haddathani Kasiir maanaam Kasiir ibnu Farqad Kasiir ibnu moom it waa Madina la ginnaaw mu nekk waa Misr rahimahullahu ta'ala bokk juróom-ñaareelu génération yi maanaam moom dafa bokk ci maanaam ñi nga xamante ne dañoo génnee àdduna ndaw mu a an Naafi' mu jël Naafi' Euh, maanaam mawla ibn Umar an ta'ala anhuma an nabi mu jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu gis ne mbir mi ala kulli maanaam benn moo ne lu ñu askanala ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa ne moom lii la def te loolu maanaam muy xadiisu fi'li muy xadiis boo xam ne ci jëf yi la aju te loolu tamit day dëgëral li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo xadis maanaam xadis bi daanaka maanaam mën nañ ni euh, ak tënk la ci xadis bi nga xamante ne moom la ñu euh, weesu léegi ci xadis numéro mille six cent trois euh, daañu ko gisaat mille six cent seize mille six cent dix-sept mille six cent quarante-quatre ak mille sept cent soixante-sept insha allahu ta'ala ñu gis ne waa xam kutubu sitta ñoom ñëpp solo lañ ko rahimallahul jami' mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddathanaa Sa'iid ibn Abi Maryam ibn Hakam ibn Muhammad Salim maanaam Euh, comme niñ ko xamee woon mu gën siiwee ci ibnu abi bokk ci fukkeelu génération bi gane adduna cent quarante quatre génn adduna deux cent vingt quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne qaala axbarana euh, muhammad ibnu jaafar muy ibnu abi kasir al ansari maanaam bokkut ak voilà bokkut ak gundar déedéet al-huzali bokkut ak kooku kii <laughs> kii la ibnu abi kasir al ansari rahimahullahu taala bokk ci juróom-ñaari génération parce que waa maanaam euh, ngir ñi ñi mu soloo ci ñoom ñooy waa Madinatu Munawwara maanaam bu loolu bu doon dar maanaam ñoom waa Basra wala waa Kufa lay solo wala waa Bagdad maanaam ñooñu noonu mooy ñi nga xam ne ñoom lay solo mu ne qaala axbarani Zayd ibn Aslam maanaam mooy euh, imam euh, bu mag boobu rahimahullahu ta'ala di sëriñ ci ñoom imaamu Maalik euh, rahimahullah bokk ci waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokk ci ñetteelu génération bu génn àdduna 136e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an abiihi mu jël ko ci baayam te moom mooy Aslam bi nga xamante ne mawla la sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu maanaam mooy sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala moo ko moo ko radiyallahu ta'ala anhu moo ko goreel eh, mu nekkoon daanaka mën nañ ne bëkk néegam maanaam mu nekkoon bëkk néegam Zayd ibn Aslam eh, nekkoon eh, doomam nekk sëriñu ñoom imaamu Maalik nekk imam bu màgg ci na Munawwara ba noppi maanaam doom ji muy Abdurrahman ibn Zayd nekk imam bu màgg ci tafsir nga xamante ne mooy tafsir dañ naan ah ibn Zayd wax na li ibn Zayd nee na li maanaam boo xoolee ci téere tafsir rawatina maanaam maanaam téere tafsir da nga ko ci gis wa qaala ibn Zayd nanga maanaam fu ñuy waxee ay Mujaahid nee na lii Ibn Abbaas Ah, Mujaahid nee na lii Qataada nee na lii wala Sa'id Sa'id ibn Jubayr nee na lii rek dañ naan ibnu Zayd ndax moom wax na lii maanaam mooy baayu maanaam moom doomu Zayd ibn Aslam bii la maanaam Zayd ibn Aslam boobu di doomu Aslam bi nga xamante ne ah, moom mooy ah, mawla ibn Umar maanaam moo tax Aslam Abu Xaalid mooy daqatalam Euh, dañ ko Abu Zayd moom ci ñaareelu a bi àla bokk génn am na quatre-vingtième année ginnaaw gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam naqa anna Umar ibn al-Khattab ñaareelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Umar na ponk ba maanaam kene ba maanaam moom mooy xajarul aswad fi mu ne gisoon maanaam moom la ko wax ne ko ama wallahi yàlla ne inni naka man la aalamu giñ naa ne xam naa ne an na naka yow kat xajarul xeer dong nga laa tadurru doo lore wala tan fawte doo jariñe subhaanallah ànd ak ne xeer boobu àjjana la jóge maanaam xeer la bu jóge àjjana boo xam ne dafa weexoon bàkkaaru nit ñi tax mu ñuul ndax ngir ne day xëcc bàkkaaru nit ñi ànd ak loolu yëpp mu ne ko doo jariñ doo lore maanaam li mu ko bëgg a wax mooy doo jariñ doo lore ci sa jëmmi bopp maanaam boo amee looy jariñe wala looy looy lore daf fekk ne yàlla moo ko def ci yow waaye bu ci sa jëmmi bopp ngay jariñe wala ngay loree maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax euh, Euh, maanaam euh, kon euh, Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wax ko waaw ah, maanaam kon moom mu ne ko mu ne kon nag wala lawlaa bul woon an ni naka man kat ra'aytu damaa gis annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam istalamaka maanaam mu daal di maanaam jël ay loxoom maanaam teg ko teg la ko maanaam nuyoo la ko bu woon loolu mastalamtuka kon doonuma la woon nuyu maanaam doonuma jël sama loxo di la ko teg mu daal di mu ne fastalama hoo mu daal di koy teg maanaam moo tax loolu nooru mu ne kon loolu moom moo tax ma def ko maanaam ànd ak ne ah, maanaam di wane fii nii maanaam istilaam gi am na mu ne mais te ànd ak ne maanaam fii ci beneen ci beneen riwaaya comme ni ñu ko gisee woon lawlaa annii ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabbalaka ma qabbaltuka maanaam bu dul woon di damaa gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam fóon la kon doonuma la woon fóon maanaam loolu gisoon nañ ko xadis boobu euh, ci jotaay yii weesu walla alhamdu wal minna summa topp nag kaala moom mu ne fa maalanaa te lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mu ne fa maalanaa waaye ñun lu ñuy jotee wali ramal ak maanaam bi ramal mooy euh, dëgg tànk googu ñun lan la ñuy doyee di dëgg tànk googu nga xam ne moom la ñuy def gaawtu googu nga xam ne moom la ñuy gaawtu suñuy lan suñuy euh, wër ñetti jéego yu ñetti tout euh, wërgal yu njëkk yi ci kaaba gi innama li am ba des mooy kunna nekkoon nañ raa ay naa maanaam di euh, gistal maanaam di wane maanaam fii moo tax xeet ngistal gi baax na maanaam mooy nekk koo xamante ne da ngay wane benn maanaam de manière ostentatoire li nga xamante ne noonu nga mel maanaam loolu moo loolu moom mooy raa ay naax dañ doon ngistal dëgg di wane dëgg dëgg ni ñu mel maanaam bi ci moom almusrikiina yéeféeri maanaam mooy ne kon yéeféeri Makka yi dañ leen doon wan ne ñun am nañu doole loolu rek a taxoon ñu ne nañu jég parce que bu ñu gisoon ñu dox maanaam bàyyeeku di dégg dox yoo xamante ne doxinu doxinu ku sonn la ànd ak tukki bi ñu tukki ànd ak yëpp maanaam bu ñu doon dox doxinu ku sonn kon Euh, dañuy dañuy dañu naan ah gaa yi gaa yi de <coughs> maanaam te bu boobaa xam xamoo luñ la mën a def maanaam moo ne yéefir ala kulli haal bul ko won ne da ngaa néew doole bul ko won ne da ngaa ñàkk fayda bul ko won ne amoo jom maanaam parce que bis boo ko wonee ne ko da ngaa ñàkk fayda amoo jom gëmoo sa bopp maanaam yooyu yëpp nga won ko ko won ko ne ko man daal ci yow rek laa yaakaar rek si yow lay sukkandikoo maanaam bàyyi ma euh, fi mu toll man yow rek laay bàyyi xel loo loo waxit noona la moom bu gëmee wax moom mooy mooy lu ko neex la def loolu nag maanaam ñoom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu la doon bañal jullit ñi maanaam di leen wan ne euh, dëgg-dëgg ñun euh, attention ah maanaam ñu ngi fii kattan gaa ngi fi ba léegi tukki gi yàgg na euh, Madina tàng na yëpp am na waaye ah kattan gaa ngi fi de maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ moom la ñu wane waxat te kat ñooña comme ñoom rek lañ ko doon wan xat dégg dégg alakahum alak ne leen allahu bur yàlla maanaam kon bu ñu xoolee ne xikma bi li tax ñu def ko mooy ne yàlla alak ne leen lii tamit euh, bokk na ci liñ ciy jàngee mooy ne euh, liñ naan al ibratu bi umumil lafzi la bi xusuusi sababi maanaam mooy dëgg dëgg lii da koy leeral mooy ne li ñuy bàyyi xel mooy du ñu bàyyi circonstance lan moo taxoon Euh, alquran wax lii lan moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax lii déedéet maanaam général généralité bi la ñuy topp parce que loolu soo dee bàyyi xel loola kese masalan jàpp rek ne euh, de toute façon daan daw maanaam wërngël googu gaawtu googu weesu na amatul parce que de toute façon amoon na jamono jooju léegi maanaam la taxoon maanaam la woon woon ne na la taxoon taxatul amatul maanaam bu doon loolu kese la ah lan kon dootu du ko defati hmm. ànd ak ne yeneen bi la maanaam te loolu moom mooy ne bi mbir dina tax sariya wàcce dara yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yoonal dara ba pare continuer ko loolu nag moom moo tax munuñu woon la yeene lii kat nangam rek ka taxoon jeex na loola comme amatul kon acte bi dootul amati loolu dañ koy xool ci cas par cas maanaam dafa am ay mbir yu précis précis yu war a tax ñu mën a acte woo acte yooyu noonu maanaam kon bu boobaa dañuy xool li nga xamante ne moom mooy tamit liñ naan al illatu yaduru ma illati haythu daara wujudan wa adaman loolu dafa am ay maanaam dafa bay ay place yoo xamante ne du fa du fa dugg lool maanaam fi mu dul dugg nag mooy yi nga xamante ne yëpp ta'abbudi la maanaam lépp loo xam ne ta'abbudi la loolu maanaam loolu lañ naan illatu ghayru la maanaam la tax ñu di ko rek du loo xam ne lu ñu xam la maanaam lu suñu xel mën a dal la comme que suma xel mënu koo dal comme euh, fan yi am na ku ma ko doon laajte euh, way ma lan moo tax euh, julli tisbaar ñu koy def ñeenti rakka timis ñu koy def ñetti rakka ak yooyu daal bëggoon naa vraiment nga tontu ma ci loolu ma ko xam nga lan la yàlla moo ñu ko digalee nii yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jottalee noona ñun lenn rek ñu war mooy ñu defe ko ni ñu ko defee ni ñu ko digalee mu ne waaye dafa am benn ko ko laaj ma ne ko wax ko lii ma la wax mu ne xamul lu ko lii la wax nga koy ko yàlla moo ñu ko te li mu wax loolu la ñu def jeex maanaam amul maanaam xale la ak mag la mën naa comprendre que ni yàlla moom lu ko neex la ñuy digal te ñun ñu xam li tax mu digal ñu ko wala ñu ñàkk koo xam loolu bariwul solo maanaam kooku solo li tax koo bari moom moom daal nanu leer ni moo ko wax rek loolu rek kay problème bi looloo am solo mais maa daama ne moom moo ko digle maanaam ñun daanaka di jéem a toppatoo lu war a tax ak lu taxul maanaam euh, yokk xam-xam la rek waaye warta nekk yo maanaam luy tegtale ne maanaam faaw dañ ko war a xam voilà lu tax mbaam xuux kenn du ko lekk yàllaa ko tere rek maanaam ay daa am microbe ak daa am liiwag daa am laawag yu yëpp ay yokku la rek yoo xamante ne xëy na dana am njariñ gaa waaye loolu moom mooy li nga xam ne moom c'est vraiment secondaire ko maanaam buñ ko xamee ñu ñàkk koo xam maanaam wax yokku dara ci maanaam euh, bàyyi gin koy bàyyi dégg nga loolu moo tax summa topp na xaala moom mu wax moom euh, Seydina Omar radiyallahu anhu daan ne shay'un mbir la moo xamante ne sanaahu def na ko annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fala nuhibbu duñu sopp an natrukahu ñu ko bàyyi yenente bi moo ko dëj moo ko doon def sallallahu alayhi wa ñu nit dañ koy def jeex na maanaam te nga gis ne kon la taxoon mooy cause bi wax nañ la ko waaye terewul yenente bi sallallahu alayhi ba mu ñëwaatee cause bi dem na mais muñ ko doon continuer di def loolu moo lay won ne cause boobu sabab la rek maanaam sabab la du woon en la dëgg-dëgg maanaam sabab la te loolu am na lu lu am na am na teqantal bu am diggante sabab ak en la maanaam foofu noonu loolu maanaam lu euh, maanaam teqantal googu lu mata euh, bàyyi xel la wallahu alam euh, hadith bi imam al Bukhari rahimahullahu taala maanaam ci indi woon na ko maanaam hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab bi ta'ala uh, anhum radiyallahu ta'ala anhum uh, maanaam ci hajarul aswad bi nga xamante ne gisoon nañ ko mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept yaakaar naa voilà mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept te imam al-Bukhari fii rek la ko indiwaat mooy mille six cent dix bi imam Muslim dina indiwaat mille deux cent soixante-dix ñeenti yoon uh, imam euh, ak ak 1271 imam Abu Dawud indi na ko 1873 imam At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 860 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 2930 2937 euh, ak 2938 euh, Malik indi na ko ci Muwatta hadith imam Ahmad ibn Hanbal bari la ko indi kon ñu gis ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom indi nañ ko rahimallahu jami'a eh, ñoom du ko indi waat tamit maanaam mille six cent dix kon ci kanam ah insha taala moom eh, kon eh, mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaabi li haddathana musaddad moom ne musarhad abul hasan al asadi al basri rahimahullahu taala moom ci fukkeelu génération imam gisoon nañ ko mu ne qaala haddathana yahya moom mooy ibnu sa'id al-Qattaan rahimahullah maanaam euh, musaddad fu mu ne haddasanaa Yahya mooy al-Qattaan mu ne an Ubaydullah te moom mooy al-Umari euh, an Naafi' mooy mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne maa taraktu bàyyiwuma istilaama maanaam teg gi may teg sama loxo ci haazayni ruknayni maanaam mel ni kuy nuyu haazayni ruknayni ñaari ponk yi fii shiddatin ci tartar wala raxaa'in du caagin ci mu péex maanaam bu fekkente ne fiix naa naka noonu bu fekkente ne damay damaa nekk ci tar-tar du ma ko bàyyi kañ mu ne bàyyi ma ko depuis kañ mu ne munzu la ko dalee te ba nga xam ne ra'aytu gis naa annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaxtalimuhuma allahu akbar naa yenente bi sallallahu alayhi wasallam teg seen teg seen loxo ci ñaare boobu ba léegi bàyyi ma ko maanaam mooy ne kon daa iman maa daama gis naa yenente bi def ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du ma ko mooy maanaam qayda rumhan maanaam lu wala tarfata ay na lu tër mën na xafa xipl bu ko xool du ma ko moy qultu li Naafi' maanaam Ubaydullah moo ko wax mais nag qultu ma wax li Naafi' Naafi' ne akaana Ibn Umar ndax sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yamshi daan na dox bayna ruknayn diggante ñaari rukn yooyu mooy ruknul yamaani ak xajarul aswad maanaam boo jógee xajarul aswad comme ci ngay tàmbalee euh, maanaam ci tawaaf bi maanaam kon booy ñëwaat ci ruknul yamaani ngay njëkk a daja dooga ñëwaat ci tawaaf ndax daf diggante booba daan na euh, daan na dox xaala mu ne innama li am def mooy kaana nekkoon na yem si doon dox li yàquna ngir mu mën a nekk ay sarat bi yo gën a yomb listilaama yi maanaam ci a bi maanaam mooy teg gi muy teg loxoom te loolu maanam diggante boobu nag sopp nañ ci ñu jàng ci rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar hmm? kon loolu euh, te bu fekkente ne maanaam jamono ji nga xamante ne moom ngay tàmbali tam maanaam jël sa loxo di ko teg ci ruknul yamaani euh, ñaan bi nga xamante ne moom la ñuy ñaan maanaam mooy bi ñu rotal maanaam mooy bismillahi wallahu akbar imaanam bi ka wa tasdiqan bi kitaabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam voilà maanaam bismillahi ci tur yàlla lay tàmbale wallahu akbar maanaam daa di wax allahu akbar daal di ci teg ne allahumma yow buur yàlla mi ci tur yu rafete melo yëkkati ko imaanan bika maanaam boo gisee ma def lii gëm la rek a tax ma def ko fóon xajaral aswad bi teg ci sama loxo nii maanaam nim koy defee nag mooy da teg sa ñaari loxo yi maanaam da nga koy teg ci ci xajaral aswad bi maanaam ci diggante ñaari loxo yi foofu ngay dugal sa bopp maanaam diggante ñaar loxo yi ngay dugal sa maanaam kon buur yàlla kat yow kat maa koy def lii kat imaanan di ngëm rek bi kan ak yow wa tasdiqan ak dëggal bi kitaab bi sa téere bi wa wafaan ak mottali bi ahdi ko sa kóllëre rek wattibaan ak ngir topp rek na sunnat nabi kan si sunna yenant sallallahu alayhi wa sallam lii euh, kon hadith euh, bi imaam Bukhari rahimahullahu taala gis nañ ko léegi maanaam ci hadith numéro mille six cent trois bi euh, dinañ ko indiwaat léegi mille six cent neuf insha allahu taala ah mille six cent onze ak cinq mille huit cent cinquante maanaam mille six cent huit hmm, mille voilà euh, te waa sahabu kutub sitta solo lañ ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu buntu ngi nii boo xam ne day wax ne istilaami maanaam bu ñuy nuyoo maanaam di teg sa loxo ci ar rukn mooy ruknul yamaan maanaam ruknul mooy xajarul aswad maanaam bil mihjan maanaam ci mihjan mihjan maanaam bant la bu dëng maanaam bant la boo xam te day am lonku ni ah, day day am ak lonku loolu ñoo ne mihjan maanaam loolu moom mooy ne su fekkente ne euh, maanaam mooy bant ak lu dul bant wala sa loxo sax mënul nag koo defee comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee sauf que bu boobaa doo fóon euh, da ngay fóon sa loxo après wala nga fóon bant bi comme li nga xamante ne loolu la saxee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam Malik rahimahullah moom dafa ne rek du sunna bu fekkente def nga ko maanaam après nga fóon sa loxo maanaam loolu du sunna maanaam ko def waaye loolu eh, comme lu dul benn du ñaar xataa ci fuqaha Maliki rahmatullah li ñu waxee ne maanaam loolu eh, wax la joo xamante ne bokkut ak maanaam maanaam maanaam lu lu lu eh, maanaam du loo xamante ne dafa dëppoo ak mi nga xam ne moom mooy teg ci liñ mën a wax moo xëy na amaan na imaam bi da kaa gisutoon loolu lañ mën a maanaam euh, rahimahullahu taala maanaam kon moom mooy euh, bunt kon lool la ñuy def maanaam mooy loolu moom mooy su dee dafa am xëccoo gu bëri <coughs> xëccoo gi bëri parce que léeg-léeg mbooloo mi bëri bëri waaye boo xamante ne du daa iman ngay mën a dem ci ci ci xajarul aswad bi maanaam loolu moom képp koo xamante ne dem na fa période ak wala période boo xam ne ay koor laa ak yu mel noonu umra gi nit ñi bëree yu mel noonu mën naa comprendre bu baax a baax mbir mi dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab la haddathanaa Ahmad ibn Saalih gisoon nañ ko mooy al-Misri mu ne wa Yahya ibn Sulaymaan te mooy ibn Yahya ibn Sa'iid euh, al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala di waa Kuufa ginnaaw ko mu nekk waa Misra nekk jàngkatu Alxuraan maanaam moom ci fukkeel génération bi la bokk génn àdduna deux cent trente-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci afraadu Buxaari yi la bokk maanaam moom Buxaari rek moo solo hadiisam ci waa xam kutubu sitta ñu ne qaala ñoom ñaar ñépp nee nañ ibnu Wahb muy Abdullah ibnu Wahb di faqih maliki bu mag boobu ci uh, Misr Misri bi qaala akhbarani Yunus mooy ibnu Yazid al-Ayli an ibnu Shihab mooy Muhammad ibnu Muslim az-Zuhri an Ubaydullah ibnu Abdullah te moom mooy ibnu Utba ibnu Mas'ud al-Hudhali bokk ci fuqaha sab'a yi uh, rahimahullahu ta'ala mu ne an ibnu Abbas sayyidina Abdullah ibnu Abbas uh, radiyallahu ta'ala anhuma euh euh moom mu ne radiyallahu anhu qaala nee na taafa tawaaf na annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi hajjatil wadaa dégg nga ci at bu mujj bi moom aju tàggoo gi mooy aj hajjatil wadaa ala ba'irin ci kaw gëléem ah yastalimu muy nuyu ar rukna ruknu bi naan bi mistalim ci mistal maam bant boobu maanaam ah, ngir ne mbooloo mi ñoo bari woon buggutoon dugg ci mbooloo mi te loolu tamit day am leneen lu muy wane mooy jikko ju rafet yeneen bi amee sallallahu alayhi ngir ne bu ne woon xàllal leen ma ñëpp xàllal ko maanaam waaye nag maanaam bu guta euh, euh, dégg nga euh, bousculer ordre bi maanaam ak ne gars yi xajal leen loolu lool day tekki ne loolu daa bokk ci xel rek maanaam jàpp ne maanaam saa yoo ñëwee ñëpp war nañ laa xajal wala dañoo war a jóg wala dañoo war a maanaam ak yu mel noonu loolu tamit xëy na nit ñi mën nañ koo def ngir seenu maanaam teggin ak yu mel noonu waaye yow nga koy réclamer lool moom loolu dëgg-dëgg lu jara moytu la daal maanaam yal nañu yàlla sàmm kon euh, loolu tamit euh, maanaam kon euh, nuyoo googu loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci bunt bi mu ne taabaahu maanaam maanaam moom mooy. Eh, Yahya ibn Sulaymaan maanaam wala Yunus bokk Yunus ibn Yaziid al-Ayli ah wala mu wax rek maanaam ad-Daraawurdi parce que ad-Daraawurdi mooy Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Daraawurdi maanaam ci fuqahaa maanaam madani yu nii la bokk. Euh, bokk ci euh, ñi nga xam ne dañ daan ànd ak sax imaamu Maalik rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci waa Madinatul Munawwara ala mu jëlee ci doomu frère imaam az-Zuhri bi maanaam mooy Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim maanaam maanaam mooy ibn Ubaydullah Euh, maanaam moom ci septième génération bi la bokk maanaam bokk ñu maanaam mooy génération ñoom imam Maalik mooy moom dafa teel a génn àdduna par rapport ak ñoom moom mi ngi génn àdduna euh, diggante cent cinquante deux ak cent cinquante septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana am ni mu jëlee ci bàyyi taxam mooy imam Az-Zuhri kon maanaam ci mu jël ci Ubaydullah ibn Abdullah maanaam ah, euh, ibn Utbata ibn Mas'ud xadis euh, bii nii imaam Buxaari rahimahullahu ta'ala dana ko indiwaat xadis numéro 1612 1613 1632 ak 5293 imaam Muslim dina ko xadis numéro 1272 imaam Abu Dawud dina ko xadis numéro 1877 ak 1881 imaam At-Tirmidhi dina ko xadis numéro 865 imaam An-Nasa'i dina ko xadis numéro 713 2954 2955 imaam Ibn Maaja dina ko xadis numéro 2948 imaam Ahmad dina ko xadis numéro 2118 2378 ak 2772